gisoon nañu ana lan mooy i'tikaaf lughatan wa shar'an gisoon nañu ak tey al i'tikaaf muy jaamu yàlla gu particulier gu nit kiy def ci jàkka ji tamanu koo def feneen fu dul jàkka dinañ ñëw ci masala boobu est-ce lii ma wax loolu am na wuteem déet kon gisoon nañ àtteem tamit ne intikaaf de dafa nekk loo xam ne sunnaa yonent bi la aleyhi salaatu wassalaam waxoon nañ ne man da nekk nag sunna la mooy kon du farata ci nit ñi ba mu des ba mu des bu dee ne nit ki moo ko obligé boppam ci wàllu nizar koo xamante ne dafa nizar ñaan boroomam subhaanahu wa ne ko bu ma amee dara de comme façon nisar boobu boo ma defalee lii de dinaa la wo dinaa la defal intikaaf waaw benn fan dinaa la ko intikaafal wala rek mu toog nii inti muy nazarun boo xam ne mutlaq la mutlaq mu ne daal àjjuma jee di ñëw fës na yéene te tamit moom daal warlu na ci boppam mu war a intikaaf ihtisaaban def ko ngir yàlla subhaanahu wa ta'ala yooyu lañu gisoon insha allahu ta'ala tey ñu war a continuer ci mas'alatul i'tikaaf ci masaa'ilul i'tikaaf kon ñu war a continuer boobu rekk lañu gisoon mooy est-ce que léegi intikaaf fan lañ koy defe xam nga wax naa ko sànq ci jàkke yi alquran gisoon nañ wala na wa antum aakifuna fil masajid mu ne woon bu leen jonjoog jigéen ñi seen soxna yi bien sûr loolu yaakaar naa kenn wérul wéradiwul ba jàpp ne ab ab koy corantee la tax ñuy wax ah waaye jamono jii dafa nekk jamono joo xam ne daanaka évidence yépp a wëlbatiku nekk ay ay ay ay lu raar moo tax nekk loo xamante ne nii day tàmbali di raar ci yenn domaine yi yenn côté yi moo tax il faut ñu leen di rappeler joon joog jigéen ñu buñ koy wax dara mooy waxuñu ku la lewul non ku la lew a tax ñuy wax koo xam ne sa soxna la wala sa taaraa te loolu moom gaa tukaare yu wolof yi wamatu yenn jaam moom waxuma nag yooyu paa yi def de ñu naan am na ñeent ñe juróomeel bi moom fële la meer la boo xam ne boroom këram dafa génn àddina léegi moom la jàppe taaraar loolu waxi caaxaan la loolu moom waxi caaxaan dëgg ngoongu moom waaw loolu moom da'hu haythu wajadtahu hadha al qawl la ta'ila la wax jooju ba ko fa nga ko jëlee amul amul sukkandukaay kon kon gisoon nañ alquran wax lool léegi nag laaj bi kon mooy est-ce que intikaaf mën nañ ko def feneen fu dul mosquée c'est-à-dire est-ce que defe ko ci mosquée charte la ci chartu intikaaf ngir ñu ne intikaaf bi baax na loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wute mooy est-ce que jàkka condition la ngir intikaaf bi baax waaw loolu mooy laaj loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim eh, daanaka dëppoo nañu ci ne loolu charte la ci intikaaf mooy jàkka waaw fokk mu am ci jàkka lu tax ñu ne mooy aay bi nga wax say wala tubaashiruhunna wa antum aakifuna fil masaajid bu leen jonjoo mooy am rapport direct waaw sëy ci pëy yéen seen soxla yi fekk yéen ngi nekk lan intikaaf ci jàkka yi ñu ne loolu mooy wone ne loolu charte la ci euh. léegi laaj bi mooy est-ce que rek day wone ne kon ci jàkka bu leen leen fekk yéen a bu leen leen bu leen sëyib ñoom fekk yéen a ngi intikaaf ci jàkka yi mais est day tekki ne kon ci jàkka yi rek la ñu ne la waaw fii tegtaloo bi nekk ci aaya bi mooy que bu doon ne intikaaf mën naa possible feneen fu dul jàkka hein kon doonuñu woon jagleel aaye tere di jonjoog sa soxna ci pëy fekk la mu nekk ci jàkka waaw ndax xam nañ ne sëy day yàq intikaaf loolu ñépp a ci d'accord ku intikaaf daal di sëy ci pëy pëy dugg ci biir pëy kooku moo yow sa intikaaf yàqu na waaw kon kay la fekk mu tudd loolu nga xam ne ba pare ne jàkk ci jàkka yi ngeen nekk ci jàkka yi mooy wan na kon i'tikaaf ci jàkka kese lañ koy defee waaw ci jàkka yi kese lañ koy defee te imaam ibnul munzir daal dinay toxal ijmaa'u boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim këne mubaashir mooy li ma la doon wax naan la yow kan moo la ne mubaashir gi mooy loolu lay tekki wala tubaashiru na mooy ci pëy mooy lool la imaam ibnul munzir toxal na ne ijmaa am na ci kene lool jima mooy aljimaau mooy jote sëy bi nit ki di sëy ak soxnaam ci pëy loolu lay alxuraan di wax fi te loolu lu koy wane xadiis sayyidatu Aisha moom ci saxiix yi mu ne yonent bi alei saatu da doon intikaaf léeg-léeg mu ci ci bun mooy ci jàkka ji la doon ne comme que këram moom ak jàkka ji ab sër rek mooy kii mooy mooy mooy dara doxul presque benn kii rek a dox diggante néeg Sayyidatu Aïsha ak jàkka ji yonent bi alayhi salaatu salaam léeg-léeg da doon génne boppam mu koy peñeel di koroxasal waaw kon kay loolu kay loolu day wan ne kon te ku peñe nga ne ma wóyal yi man ne ku peñe kay xanaa di laal di nga laal karaw karaw gi boo ko laalee di nga laalaale bopp bi ci ngay peñe kon du contact boobu rek laal nii loolu lay ter mais li ñuy wax fii mooy mooy li nga xam ne mooy jote loolu mooy waxu waa jumhur baljamaa jamaahirul ulama kenn ci jàkka la léegi nag am na nag euh, ci ñoo xam ne dañuy toxal ci ñoom koo xam ne dañuy toxal ci moom kenn moom dane noo non no non moom affaire boobu daal foogul ne mbir mi ci jàkka ko quoi waaw mais loolu wuute boobu taxul ñuy wax waaw loolu lu lu wute boobu taxul ñuy bàyyi xel du lu wute bu ñuy bàyyi xel parce que lii dafa leer te yonent ma lay saa saam leneen mooy ñi nettali i'tikaafam yépp ci jàkka ji la ko doon defe defewu ko feneen saxaaba yi radiyallahu anhum soxnaam yi ñoom ñépp seen i'tikaaf ci jàkka ji lañ ko doon def góor ak jigéen a ci yam waaw parce que benn maaliki di Muhammad ibn Umar ibn Lubaaba al-Maaliki moom moo wuti ci mbir mi ne loolu du ci charte jàkka du ci charte fenn bépp bépp bërëb man nañ faa man nañ faa mën nañ faa intikaafi waaye loolu mooy wax jooju wax la ju beru joo xamante ne nii charge la te ju koo xam ne daal du wax ju kenn di jàpp léegi nag ane la waa jumhur nag di waa jamaahirul ulama min al madahib al ak ñépp ñoom mooy que ne nee jàkka la ci jàkk rek charte la ci suuf que nag après nag dañoo wuute nag ci ban façon jàkk nga ne ma luy loolu ma la façon jàkka yi xam nga jàkka yi bi yamuñu lu tax jàkka yi ci ban côté am na ci wolof dina gën a simple ci arab dañ naan masjidul jaami' ak masjid léeg-léeg masjidul jaami' dañ koy wax masjid kese mais buñ ci boolee al jaami' c'est pour wane gën a préciser foofu dañ fay jullee aljuma tamit quant à li li li xew yenn goxu Sénégal yi ah jàkka doo xam ne àjjuma ba àjjuma lañ koy ubbi loolu moom ci ñoom rekk la am waaw en masumaa yëg ci réewum jullit moo xam ne noonu loolu am na fa jàkka joo xamante ne nii ngàndum jàkka la mais jàkka ji c'est pour que pour àjjuma kese la man nii gis naa waaw te loolu foog naa siitee wolof tu n'en disconviens pas avec moi loolu xam nga ne noonu moom ah wala boog ça ça dépend ndax Sénégal it daa bari couleur am na ñoo xam ne yenn yi ñoom beneen monde lañ ne beneen monde lañ ne gars yi comme que gars yi en général da ngay sectaire en général le Sénégalais est sectaire dans un sectarisme total délibéré nag waaw libéré moom bu ko neex waaw moom da cee ak simplicité gi ñu ci àndal ci sectarisme gi mu sectaire waaw moo tax boo xasee nekk ci yenn yenn groupement yi ak yenn kii courant yi yow man ngaa sax bañ a yëg ñi ci des ndax sax boole woo leen ci mbir yi quoi seen biir yow ñu ngay waxal ak say xarit ak ñépp yéen a bokk même chose lu ngeen di waxante rek di ko di ko di ko paasante fu ngeen dajaloon rek ngeen di wax du ngeen xam leneen te nangu ngeen a gëstu du ngeen jàng. jàpp ngeen na lépp a ngi ci yéen moo tax du ngeen gëstu léegi nag yéen lool ngeen di waxante seen biir ngeen jàpp ne mooy xam-xam ndeka du dara waaw loolu waswaasu shayatin kese la waaw jax-jaxali saytaane ngeen di jàpp di ko di ko di ko paasante léegi nag mooy gën a nourrir leur waaw léegi nag euh, mooy kon loolu moom lu bizarre la jumaa joo xam ne que kenn du fa jullee tisbaar tàkkusaan déedéet yooyu déedéet yeneen fii jours yi dañu day tëj ba ajjuma ajjuma ba aljuma jàkk moom daal bu ubbee mooy mooy ngir julli jumaa la bu paree ñu <laughs> léegi nag masjidul jaami' moom lañu naan ci wolof jumaa mooy fu ñuy jullee jumaa tamit jàkka joo xam dañ fay julli jumaa masjid kese mooy yi nga xam ne du ñu fa jullee jumaa mais wax naa la masjidul jaami' dañ koy woowe masjid comme jumaa yonent bi alayhi salaam dañ koy woowe masjid masjidu rasulillah mais pourtant jaami' la sallallahu alayhi wa sallam léegi nag waa boroom xam-xam yi ñoom dañoo wute nag ci ban façon jàkka lañ ko mën a defe waaw waaw moo tax wax jii que ne jàkka ju ñu njëkk ji ne jàkka bu man di doon la waaw jàkka ju mu man di doon la waaw loolu la te loolu moom la imaam Abu Hanifa hein ak tan imaamu Ahmad ñoom dañ ne mooy jàkka yi nga xamante ne fa lañuy jullee rek mooy jàkka joo xam ne ngir julli la waaw jàkka ju ñuy jullee daal xam ne day dal masaajida lillah jàkka joo xam ne dañ fay julli juróomi julli lool doy na jàkka jooju mën nga faa i'tikaaf ñi ci des ne non il faut mu nekk jumaa waaw il faut mu nekk jumaa ndax bu nekkul jumaa problème day am waaw sauf que sauf que xanafiya yi ñoom bu dee jigéen nee nañu possible na bu dee jigéen la moom mooy jàkk ji nekk bu dee daa am jàkk biir këram mooy rek bërëb boo xam ne xam nga dañ koy gis yenn kër yi ñu def benn musalla boo xam ne fa la ñuy jullee waaw waa kër gi mais du jàkka waaw léegi nag ñu ne bu dee jigéen la foofu ñoom mën na koo def léegi kon première wax bi mooy kon jàkka juñ ko mën a defee baax na sauf ko ñu ci des dañ ne non il faut mu nekk jàkka joo xam ne jumaa lañ koy jullee waaw. waaw bu dee ne daa nekk koo xamante ne nii eh, loolu it mooy waxu imaam Shafi'i wax bu njëkk bi sauf ko moom dafa sopp ñu koy def ci jàkk quoi ci jumaa mais jàkk duñ ko mën a defe baax na waaye sopp na nag ñu defe ko juma dinañ la wax lan moo tax ñuy préférer naan ñii naan juma waaye te tamit wuute bi li ko indi entre ñu defe ko juma ci juma ji wala di jàkk ji kanta imam Malik rahmatullah alayhi dafa def charte ne mbir mi day nekk ci jumaa waaw parce que mooy surtout bu dee intikaaf boo xam ne day bari day day day day day mooy waa ji li muy intikaaf comme di jours yu mujj yi ci weeru koor kooku c'est sûr bu dee dix jours yu mujj yi la mooy kon ajjuma dina ko fekk bu dee moo nag li li tax moom muy bañ loolu mu chartal ko ci bu boobaa mooy que ne waa ji kon day day mujj dagg intikaafam ngir dem ci beneen jumaa ci jumaa jóge ci jàkka dem ci jumaa ngir mën a kii tam boobaa ngir mën fa julli àjjuma te loolu day dagg li nga xam ne mooy intikaafam loolu mooy indi alors que ci def comme xanaa bi la yeg ñooñu ak imaam Shafi'i dañ ko sopp que moom imaam Shafi'i dafa sopp ñu def ko ci ci jumaa waaye buñ ko defee beneen jàkka comme li Hanafiya yi wax ak xanaa bi lay loolu lañ d'accord que ne loolu jàkka buñ ko def baax na waaw sauf que ñële dañu ne dara bu ñu ko kiiwee bu mooy bu dee ne waa ji bu muy dugg day sartal lool rek te tamit lenn yi tamit jarul sax même bu ko sartalu dañuy xam ne loolu mën na koo def mooy commencer intikaaf bu àjjuma jotee te jàkka ji mu nekk du jàkka juñ julli àjjuma loolu ngant la ngir mu génn parce que lële waajib la boo xamante ne ni parce que intikaaf lu mu kawe kawe kawe waajib la boo xam ne yow yaa yow yaa ko teg sa bopp alors que bële àjjuma nag buur yàllaa ko farataal ci ñépp yow daf laa war kon nag intikaaf bi bu ñëwee moom day jaar ci suuf mooy da ko fiy tegali ngir dox dem ca jàkk jumaa ji ngir julli ji àjjuma après nga dellu si ci sa jàkk ji nga newoon ngir continuer te loolu na amaana mooy li gën a dëgër insha allah waaw këne jàkk ju mu nekk mën naa ne man nga faa defee intikaaf même bu dee ne après lañ fay war a génn dem ci jumaa ji mooy dañ naan la au bu dee ne man nga koo defe ci jumaa def ko ci jumaa pour génn ci ci wuute yi te tamit même ñële li leen gënal moo doon nga def ko ci jumaa mais dañ laa bëgg a wax ne rek loolu du ci charte te tamit du ci force waaw ku amul foofu man ngaa dem feneen waaw léegi sauf que ma euh, imaam Malik rahmatullah dafa chartal kii bi ndax aljuma ji bu dee aljuma dafa jot nga war a génn pour moom loolu day dagg intikaaf bi voilà loolu la te tamit léegi kon bu ñu xamee loolu kon xam nañ eh, loo kon kon looy jàpp fii dañ naan la mooy insha allah intikaaf mën nañ ko def ci jàkka ju ne waaye nit ki fexeel deel fexe yow boo koy def te sa intikaaf bu war a jàll ba aljuma ba ba ba aljuma ju julli aljuma di war nga koy fekk ngay intikaaf bu boobaa mu leer na loolu la yow na nga tànn foo xam ne jumaa la nga daal di fay intikaaf bu ko defee bu aljuma ji jotee yow du dagg sa intikaaf nga génn ci wute bi nga xam ne moo am boobu ci diggante boroom xam-xam yi loolu ahwat mooy li gën sàmm te mooy li gën wóor nga def ko nga xam ne kenn du la ne mbir mi baaxul waaw voilà léegi nag ginnaaw kon xam nañ fan lañ koy defe kon mooy ci jàkk kese lañ ko mën a defe koo defe feneen toog sa nit naan damay mooy yow dangay caaxaan loolu du intikaaf non yonent ma lay saar saam xam ne néeg Sayyidatu Aïsha moo jàkka jee takkaloo day xëcc kii rek gis waa jàkka ji teewul gis nga sànk bi mu waxee ne da ko doon peñe tarajul waaw da doon génne boppam mu koy mu koy koy peñeel te pour pourtant loolu noonu neewul xaaral ma toog rek ci kër gi def ko soxnaam yi tamit alayhi sa euh, wassalaam wa radiyallahu anhunna ñoom it kenn toogu ci sa nit naan naa ko def parce ñoo taqaloo jàkk ji kon loolu li alquran wax noonu wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid mooy intikaaf kon ci jàkk kese la man ne léegi moo am beneen laaj waaw mooy mooy jigéen ñi it mën nañ koo def voilà loolu jigéen ñi mën nañ koo def ndax soxnaam yonent ma ne saa saam intikaaf nag soxnaam yi waaw radiyallahu taala anhunna voilà moo tax sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne kaana an-nabiyyu ya'takifu sallallahu alayhi wa sallam al-ashr al-awaakhir min ramadan hatta tawaffahu taala thumma i'takafa azwaajuhu min ba'dihi waaw léegi mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam <clears throat> loolu mu ci saxiixayn sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam da doon def intikaaf ak soxnaam yi bi nga xam ne ci diis yu mujj yi ci mois ci mois wu Ramadan ci mois wu Ramadan eh, léegi bi nga xam ne ci la génn àddina soxnaam yi daldi intikaaf ginnaaw moom waaw bu doon ne man da ne am na yoo xam ne sax moom da doon intikaaf hmm? <laughs> Sayyidatu Aisha radiyallahu anha laaj ko ndigal ngir mu ñëw intikaaf tamit moom it mu jox ko ku nekk di laaj jigéen ñi soxnaam yi ku nekk di laaj yeneen ma lay saar ne ah ne Allah ne leen yéen yàllaata yàllaata ne léegi moom annulé année boobu dafa dafa bàyyi intikaaf ah biru arabti ah maa ana bi mu'takif man sax kiiwatuma man sax intikaafatuma <laughs> waaw man intikaafatuma parce que yéen daa mel ni affaire bi léegi affaire u affaire u ngir jege ma la waaw léegi nag ku nekk jàpp ne bon comme que affaire u fiiraange la léegi man sax intikaafatuma <laughs> loolu mooy léeg-léeg di nga def lu di nga nar a def lu baax am lu tax doo ko def waaw intikaaf ak li muy baax yëpp yonent si ma saab saab keroog defu ko daf ko mujj annulé ne man intikaafu ma est-ce que tax a jóg yéen ku nekk di laaj permission parce que diw laaj na permission al birru turid turid ah yéen liiw ngeen bëgg mu bàyyi ko ci weeru koor bi bàyyi ba shawaal mu daal di koy fay moom alayhi salaatu wassalaam ma ana bi mu'takif <laughs> yooyu waaw ci lu mel noonu la defoon ci wàllu kaaba gi mu ne woon sayyidat Aisha radiyallahu anha yow de sa ñoñ yi mu ci sax yi sa ñoñ yi buñ nekkuloon xadiis adin bi kufr konoonte kon dinaa toj kaaba gi daal di koy def ci qawaa'idu sayyidina Ibrahim waaye nag alayhi salaatu wassalaam xam ko loolu la defu ko ah pourtant lu baax la mais defu ko moo tax du ne man lu baax lu ne rek dama koy def ah. il faut ngay suuraale conséquences yi parce que bu ko tojoon tam waa Quraysh ne eh, gis nga nag lii la bëggoon fexe ba noot ñu commencé di tol di toj li nga xam ne moom lañu gën a kii ñëw def ko li ko maam bàyyi woon mu def ko nu ko nu mu ko neexee yu mel noon yooyu yépp mu xam ne ñii daal na ko bàyyi waaw intikaaf it lool la moo tax nit ki léeg-léeg ngay war a def dara boo gisee yooyu lim nar a causé ak tamit ñi nga xam ne dañ la cee nar topp te nga xam ne toppuñ la ndax naruñ la cee topp ndax ndax pour des yeneen raisons yu wuteeg yàllaay kese ah nga daal nga daal di annuler mbir mi waaw nga daal di annuler mbir mi nga daal di annuler mbir mi léegi kon gis nañ lool kon jigéen man na koo def waaye nag dafa am ay charte waaw dafa am ay charte jigéen ngir mu mën a intikaaf mooy il mu laaj digalul boroom këram waaw loolu moom dafa simple loolu loolu yonent bi alayhi amul droit génn këram laaj digalu boroom këram waaw la léegi nag mooy loolu benn benn benn benn condition la bu gisee ne ñoom léegi mooy ne ji en fait génnul ndax loolu parce gis na nawleem diw comme niñ koy waxe benn ñu dem fa ngir lu xumb rek waaw parce que fa la ñépp nekk bu boobaa loolu moom da nga koy mën na koo tere ne ko da nga koy tere ne ko non moo tax yonent ma sallallahu alayhi wasallam bi mu gisee ne ñii amaana daal mbir mi affaire wujjee moo ci dugg mu arrêté mbir mi non seulement ñoom dematuñ mais moom mu ne defatuma ko sax waaw maa ana bi mu'takif waaw kon lool la waaw lool la baax na yiw la sunna la waaye bu naree indi yu mel noonu nga annulé ko mooy nga ne leen ah soxna si moom ja moom manoo dem waaw parce que bu dee daa dégg ñu naan xarit yi dégg xarit yi naan ñoom dañuy intikaaf ak yooyu ah waaw loolu de moom war naa am solo moom ñéppay ñëw diw diw dina ñëw waaw ak diw mbaa dina ñëw moom it ah yee jàppal leen ma place naa intikaaf naa laaj alaaji bu ñëwee alaaji da ngay bañ waaw boo yëgee lool naan ko non non non pas de intikaaf soit là à mes on va jaamu yàlla beneen façon jaamu yàlla ici c'est ça beneen. kii bi mooy lan beneen euh, euh, euh, condition bi mooy bu fay dem mu normal mooy mu bañ fitnaal nit ñi waaw ah oui loolu la bu nee moom bu demee buy dem dóori parfum bu ko neex dóor ay maquillage am lu ko neex dem kooku xam nga kooku intikaaful kooku moom leneen ko fa yóbbu <laughs> lan la. xool leneen ñi ñi ñi xaw nag ñi raas dem inspecteur joxaane doon wax yemuñu ay <laughs> eh, loolu la ma ko gëj a dégg sax ndax xabaate naa expression ba waa ñiy gàmmook ñiy raas dem <laughs> moom kooku moom mu leer ne femme bi dafa raasi diim quoi lii moom raasi diim kese la waaw kon nag loolu la bu dee fitna da cee nar a am bu boobaa dañ naan femme bi doo dem waaw bu dee fitna da cee nar a bi du dem léegi nag mu am beneen masala mooy est-ce que intikaaf est-ce que intikaaf est-ce que intikaaf ñaata fan la mën a am waaw mooy lan mooy lu gën a néew hein ci intikaaf est-ce que am na durée foo xam ne dañ naan manu manula la gina di tuuti ba ba toll nii hein mooy loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute dañoo wute ci masala bii mooy tuutiwaayu intikaaf ñaata est-ce que nit ki moom mooy il faut intikaaf bi mat une semaine dix jours bo comme niñ ko gise ci xadiis yi ne Yonent bi alayhi salaatu dafa doon intikaaf dix jours yu mujj yi ci weeru koor est-ce que loolu moom charte la ci bu jógee ci lool mooy est-ce que intikaaf def ko day ànd ak koor par force waaw mooy du force de mais mooy à part mais boo ñuy ba koy def tu seras obligé nga woor parce que ñooy ànd est-ce que loolu la loolu nag lañ njëkk gis bu njëkk bi euh, mooy tuutiwaayu intikaaf premièrement li ngay war a njëkk a jàpp mooy bariwaayam bi eh, loolu boroom xam-xam yi rahmatullah dëppoo nañ ne amul limite intikaaf amul limite loo xam ne dañ naan euh, intikaaf gi nag bu mu weesu tel jour fi ñu wute nag mooy ci tuuti waayam waaw léegi boroom xam-xam yi nii waa jumhur rahmatullah alayhim doolee xanafiya am imaam abu xanifa ak imaam ash-shafi'i rahmatullah alayhim ñoom dañu ne intikaaf hein amul délai amul kii tuuti waay mooy luñ naan par exemple un jour il faut mu mat guddeeg bëccëg un jour wala il faut mu mat lan li nga xamante ne nii mooy dix jours wala yu mel ñoom dañ ne loolu tuutiwaay beeg bariwaay mooy bariwaay bi da dëppoo nañ ne amul amul ci amul fu mu yem comme li imaam alxaafis nee na ci alfath wattafaqu annahu la xadda li akthari dëppoo nañu ko amul amul délai amul daytal ci bariwaayam waaw léegi nag kon loolu mooy wax bu njëkk bi waa xana imaam Abu Hanifa waa jumhur don imaam Abu Hanifa ak imaam Ash-Shafi'i rahmatullah alayhi kene intikaaf amul amul petit amul amul amul délai amul kii limite ci tuuti waay loolu mooy lan mooy ne nit ki <clears throat> gis nga ci wax bii mooy lan mooy man man naa jël jóg tey tey la vendredi may dem fee ci jàkka ji pour julli ji timis mooy fas yéene ne bu ma demee laata ñuy julli damay dem dix minutes avant ma ne même dix minutes avant yooyu ñuy julli ba la ma fay nekk la may nekk ci jàkka ji ba ni may génne yooyu yépp damay fas yéene que ne damay intikaaf loolu la mooy amul limite ba sax am na ñenn ñoo xam ne ñoom dañ cee dem nag jusqu'à lu gën a extrême banaan <laughs> booy dox sax di romb ci jàkka ji war a jaar nga xam ne waroo jaar feneen jàkka bu leen ko def rombukaay mais bu dee ne man amoo laa ma xaala laa bot da jaar fa ke yéeneel sax booy romb ne yaa ngi jamono jooj rek nga yéene ngay romb noonu yéeneel ke ne mook sama yéene sama romb bii sax dama ci yéene euh, euh, intikaaf comme Arafat xam nga Arafat moom wax nañ la instant boo fa taxawee baax na <laughs> waaw mu ngoog mooy ci balaa délai bi weesu voilà léegi loolu benn la léegi ku mel ni imaam Maalik rahmatullah alayhi moom dane li ci gën tuuti daal day nekk guddeeg bëccëg waaw mooy day mat guddeeg bëccëg <coughs> day mat guddi ak bëccëg waaw am na tamit riwaaye buñ jële ci moom que dañuy chartal mu mat dix jours ñu jële ci moom tamit mooy wax bi ñu la njëkk a wax que benn jour guddi ak bëccëg rek la mooy journée jour ab jour ab jour bu mat sëkk am na sax ñuy toxal ne moom jële nañ ci moom que ne day nekk jour wala deux jour te ne i'tikaaf loolu mooy li gën a tuuti waaye <coughs> léegi nag mu des buñ jëlee fii xaaral dinañ ñëw ci euh, lan moo indi affaire bi dinañ ci ñëw leen euh, <coughs> nga ne ma mais teen koo def moo gën a logique de nga jox nit dalil ba pare nga door a jàll ci koor gi ma ne la bismillah wax nga dëgg ñu njëkk ñi ñoom fi ñu ko teg këne intikaaf jarul kii waaye ja moom moom amul amul lu gën a tuuti boo demee di julli ji yow deel yéene mooy dem ci jàkk ji tisbaar ngay julli ji yéeneel ne la fay nekk yëpp da ngay i'tikaaf ñu ne leen fu ngeen ko teg ñu ne mais mooy xadiis bi la bi ñu indi fii non yow loo loo lu foo ne woon man la Xunayn waaw foo jógee man la Taayif lan moo fa xew la bokk lan la Seydina a wax Yonent mi alayhi salaatu wa salaam inni nazartu an ci baytul al masjidil haram layla fil jaahiliyya mu ne ko lan aw fi bi nadrik ne voilà mu ko bu doon nekkoon il faut mu mat jour ab vingt-quatre heures comme guddeeg bëccëg mais Seydina Omar dana guddi yonent mi aleyhi salaatu ne ko matalal lool te bu doon ne lool man da nekk dina ko ne boo tàmbalee guddi gi nag di nga dem ba bëccëg gi yépp ba jour bi jeex waaw ñu ne loolu kon day wane ne ñun ah loolu mooy li gën a dëgër voilà voilà euh, te insha allah wax jële nag ñële seeka ñoom fi ñu ko teg ne euh, il faut mu mat lu délai lu minimum jour mooy dafa nekk ay xadiis yoo xam ne wéruñu yoo xam ne dañuy chartal ne intikaaf il faut mu amaale koor mu amaale lan ak woor waa wooraale léegi comme que day wooraale xam nañ ne bu dee ne day woor gi charte la ci koor gi charte la ci ah mooy ne kon <laughs> loolu kon mooy la mooy ne kon bu boobaa mooy day man jour ah waaw loolu la te waxu imaam Maalik bi loolu la yóbbu mooy ne day li tax mu naan jour mooy loolu parce que xadiis bi nga xam ne moom lañu moom lañu sukkandikoo fekk muy xadiis sayyidatu Aïsha mais xadiis boobu dafa am xëccoo ci boroom xam-xam yi raxmatullah alayhim imaam Abu Daawud soloo na ko na ko noonu imaam al-Bayhaqi waaw ee eh, sayyidatu Aïsha mu ne as-sunnatu ala al-mu'takifi allaa ya'uuda maridan wala yashhada janaaza wala yamus wala yamassa imra'atan wala yubaashiruhaa wala yaxruju li xaajatin illa li ma la budda min wala i'tikaafa illa bi sawm wala i'tikaafa illa fi masjidin jaami waaw mu ne sunna <coughs> lii sunna ci ki nga xam ne mooy i'tikaaf mooy ne du seeti ku feebar bu nit malaadee du dem di ko seeti de di dagg i'tikaafam non wala yashadu janaaza du fekkee ab rob du laal jigéen du jonjoog moom te du génn lu dul lu man da ñàkk dina ñëw ci côté boobu ci yan la ci intikaaf mën a génn lan mooy tax mu mën a génn moom boroom intikaaf mu ne amul wala intikaafa illa bi sawmin intikaaf du amul lu dul ci woor wala intikaafa illa fi masjidin jaami' lu dul jàkka joo xam ne jumaa la waaye xaris bi boroom xam-xam yi dañ ci wute waaw parce que ku mel ni imaam ad-Daaraqutni dane dane a sunnatu boobu imaam az-Zuhri mi nekk ci càllale yu moo ko ci delloo moo ko ci yokk mudraj la waaw loolu moo ko wax moom moo ne a sunnatu ala al parce que en plus gis nañ ne yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu i'tikaafee sayyidatu Aisha da ko doon peñe waaw di ko defaral bopp bi ak yooyu te loolu moom mooy laal na ko kon nag nan lañ mën a waxe ne loolu moom du ko laal te joonjoon moom mooy dafa xaram day yàq sax mooy mooy sëy ci pëy moom day yàq sax intikaaf waaw te tamit le fait que lu dul ci masjidi jaami'a loolu noonu yooyu yépp mooy bu nekk xëccoo am na ci moo tax xadiis bii nii hein mooy këne wax jooju moo ci am loolu la imaam ad-Daaraqutni wax ne loolu eh, loolu mudraj la min as-sunnatu ala moo mutakif loolu imaam az-Zuhri ko ci boole kon mooy da doon wax rek bi nga xam ne mooy kii euh, moo ki nga xam ne mooy intikaaf man nañ ne ni mu gën mate kon la doon jéem a wax fii mais pour pour ne affaire bi moom il le faut mooy loolu nag loolu nag mooy li nga xam ne du ñu ci d'accord loolu mooy li nga xamante ne nii mooy liñ ci d'accord te Sayyidatu Aïsha moo ko wax mais yonent bi aleyhi salaatu salaam waxul loolu waaw te bu dee lële li imaam ad-Daaraqutni rahmatullah alayhi wax noonu bu dëgëree mooy ne loolu kon mooy day leer mudraj la mooy raawi bi dis imaam az-Zuhri moo ko ci yokk ñu ne ñun te na tamit leneen lu ñuy sukkandikoo muy riwaayu imaam euh, bu Seydina Omar bii di wax ci wàllu nizar bi dafa am yokk boo xamante ne nii wérul bu ci am boo xamante ne ni dane mooy beneen beneen version mu ne yonent bi aleyhi salaam keroog dane yonent bi dane Seydina Omar imaam Abu Dawud as-Sijistaani moo ko solo bi mu ko nee dama nizar ca jaahiliya ngir intikaaf ci ja ci ci almasjidul haram mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dana ko intakif wasum ne ko intikaafal def ko te nga woor ñu ne lool day wane li kon koor gi farata la ci mooy charte la ci waaw ñu ne leen seen hadith seen hadith bi nag dafa da'if waaw ñu ne leen dafa da'if ah seen hadith bi wérul waaw seen hadith bi dafa wérul li wér mooy li imaam al Bukhari solo te ñu gis ko sànk hein Seydina Omar ibn al ba mu waxee yonent bi alayhi salaatu salaam loolu dane ko rek aw fi bi nadrik loolu rek la mais wasum moom amu ci waaw amu ci moom yokk boobu mooy dëgërul ñu ne ñun waaw léegi may nañ leen léegi ñun nag am na bu gën a dëgër yii yépp sax ñu fi nekk jox mooy yonent bi fenn lañ toxalul mooy ñun déggal intakafa Sayyidatu Aisha lu wax yeneen ma lay saaf saam dafa intikaaf ci kii dix jours yu mujj ci weeru la koor ñu ne kon mu parce que day ànd koor lool kese la jeex na jeex na lool kese la lool kese la te tamit beneen affaire mooy aaya bi nga doon wax sànq te muy wax ci koor gi intikaaf ci koor gi mais loolu ci ci wàllu lan la doon wax mais ci wàllu koor la doon wax waaw ci wàllu mooy aaya boobu ci wàllu koor la doon wax ba ne wala tubaashiruhunna wa antum aakifuuna fil masaajid loolu ci wàllu koor la doon wax hein ci wàllu koor la kon nag loolu lépp day wane ne kon ñoo ànd li tax aaya bi boole leen foofu mooy ñoom ñoo ànd moo tax kon nag suñu wax moo gën a dëgër aywa lii nii lépp day wane ne kon intikaaf day ànd li nga xam ne mooy koor day ànd ak koor parce que mooy aaya bi doon wax ci wàllu euh, uhilla lakum ah laylata siyaam as-siyaam ar-rafath fanlot muy wax naan lekk leen thumma atimmu siyaama ila al waaw wa kuluu washrabuu xataa lakum alxaytu alabyadu min alxayti alaswadi min alfajri thumma atimmu siyaama ila allayl wala tubaashiruhunna wa la doon wax waaw daganal nañ leen lekk leen naan leen ba fajar gi mooy di xare ginnaaw gi ngeen matal ngeen mottali koor gi ngeen mooy ngeen commencé foofu ngeen dem ba timis mooy début du guddi gi waaw ilal layli wala tubashiruhunna te bu leen jotee ci pëy seen soxna yi wa antum teen aakifuuna yéen a ngi def intikaaf fil di ci sax fa ngir def fa jaamu yàlla yooyu hein di jotee ñoom foofu mu ne lii lépp day wane ne kon koor manoo ko koor gi dafa ànd ak moom mais tontu nañ ci xadiis imaam Abu Dawud bi gën yokk boobu wérul xadiis sayyidatu Aïsha bi radiyallahu anha foofu tontu nañ ko mooy ne mbir mi ci moom la yem te mina su sunnatu boobu imaam ad-Daaraqutni nee na rahmatullah alayhi ki ko ci yokk mudraj la imaam az-Zuhri moo ko ci yokk waaw léegi hein léegi lan ngeen di tontoo kon suñu kii yéen ñi nga xam ne nee ngeen loolu moom du ci du ci du ci du ci chartan te loolu mooy mazhabu imaamu Shafi'i imaamu Ahmad imaam Abu Hanifa it loolu la mais sauf que <coughs> moom imaam Abu Hanifa dafa am benn affaire lu am solo benn précision mooy moom koor gi koor gi ki nga xam ne mooy nizar ki ki nga xam ne moo nizar nizaru nu mu tuddati nizar boo xam ne moom boobu pas nizar ki nga xam ne intikaaf li ko ci yóbbu mooy intikaaf boo xam ne moom moo ko teg boppam waaw bu doo xam dafa mujj nekk daf ko nizaroon kooku nag la la ne kooku moom day woor kooku moom day day ji boole woor sinon mazhab bu njëkk bi ci imaam Maalik lañ ko jële te ne il faut mu ànd ak woor loolu moo tax en fait dafa takkaloog masala bu njëkk bi mooy boo gisee kulaan la minimum jour guddeeg bëccëg kook mooy da cay boole woor te loolu moom lañ naan mooy waxu imaam Maalik sànq imaam Abu Hanifa rahmatullah xam nga ci ñële la bokkoon ci waa jumhur ne non waaw loolu moom bu tuutee baax na mooy amul délai bu gën a tuuti sauf que ñoom problème bi fi mu nekk mooy imaam Abu Hanifa moom dafa def précision que bu dee ne waa ji nga xam ne nag waa ji nga xam ne. moom moo ko ngar daaj moom moom moo ko tegaloon boppam moo ko sartaloon boppam ne buur yàlla boo ma defalee lii ma nisaral la kooku moom mu ne kooku nag moom da ciy boole woor no ñeneen ñi nga xam ne ñoom koor euh, i'tikaafu sunna rek la ñuy def ñooñu nag woor bi ñoom soxlawuñu loolu voilà kon waa jur wóor kon ñooy wax ji ne déedéet dañ koo sopp sopp nañ ko nag woor ci moom sopp nañ ko mais kantaa ñëw di ko sartal ak yooyu ne intikaaf du wér lu dul mu ànd ak woor loolu moom dëgërul parce que Seydina Omar radiyallahu anhu li ko yonent bare sa sa wax guddi la te guddi moom kenn du woor guddi loolu leer na waaw du bërëb bu ñuy woor te possible na ci léegi nag euh, ñu ne leen kon léegi léegi yéen yéen yéen yéen yéen yéen euh, wax leen wax leen ci aaya bi mais aay bi bokkul aay bi day mais acte boobu rek lool doon leeral mais tekkiwul benn yoon que ni comme que dañ leen tëkk lëkkale kon ñooy ànd mais loolu loolu tekkiwul loolu d'accord ñu ci ñu lëkkale leen loolu rek day day wane ne kon affaire bi ñoom ñoo ànd il faut ñuy ànd mu nekk charte ci moom déedéet ñun d'accorduñ loolu d'accorduñ loolu voilà te ko te intikaaf dafa nekk jaamu yàlla gu spécial boo xam ne hein score du ci du ci du ci du ci du ci charte loolu rek la ak jaamu yàlla goo xam ne la ngir ta topp yàlla jaamu yàlla la goo xam ne bu spécial koor gi du ci charte voilà ñu ne leen euh, amu ngeen beneen tontu parce que ñii daa mel ni am na luñ dese wax waroom wax bu njëkk bi ma ne lu mu dese ñu ne waaw mais le fait que yonent ma sa sam ci koor gi rek la ko doon def euh, lañ soloo nañ naan la non c'est pas ça hadis biñ la wax sànq Sayyidat Aisha radiyallahu anha ne kii so yonent ma sa sam moom da koo laaj permission ngir mën a mën a lan mën ñëw intikaaf ak moom yeneen soxna yi commencé ñoom it ñu commencé di laaj ay ñoom Sayyidat ma lay sa sam annulé tout annulé dafa annulé li nga xamante ne du tout dafa annulé affaire bi koor googu daal di ko woona woon daal di woon ni euh, intikaaf daa bàyyi ba shawaal mu daal di koy kii te nee na début shawaal la commencé te ñépp xam nañ ne début shawaal lan moo ci nekk léegi wuy début shawaal mooy premier jour tabas dafa xaram ku ko woor donc correcte correcte jour correcte dafa xaram ku ko woor kon nag bu dee ne moom dix kii ko la la la la la intikaaf mooy kon jouru korite gi la tàmbali intikaaf te jouru korite gi xam nañ ne woor ci dafa xaram kon nag loolu dañ ci xame ne hein ay yéen kon ah, baleen wax jooju waaye jële nañ ci nabi sallallahu alayhi wa sallam këne def na ko intikaaf na en dehors de ramadan ah voilà ci shawwal la mujju def def intikaaf léegi nag kon masala moomu baax na kon incha li gën a dëgër mooy ne intikaaf kenn chartaalu ci mu nekk jour bu jour bu lëbb waaye kenn tamit chartalu ci mu nekk une semaine waaw loolu kenn chartalu ci loolu léegi nag mu des lan eh, te loolu mooy madhabu tamit eh, de eh, te loolu mooy madhabu tamit imaam al Buxaari rahmatullah alayhi que ne kenn sartalu ci lool te ci jàkk yëpp lañ mën ko da defe lañ ko mën a defe waaw ah, léegi nag <clears throat> mu des beneen masala mooy gis nañ tuutiwaay bi lan moo des tuuti mooy tuuti ak bari est-ce que koor farata la ci intikaaf mooy tuuti waayu intikaaf ñaata durée la mën a durer kon mooy nit ki boo yow booy dem ci jàkk ji yéeneel ne damay intikaaf waaw loolu rek la loolu rek la léegi nag am na tamit beneen wuute bu boroom xam-xam yi wuute mooy eh, mooy mooy kañ la waa ji dugg bu nee day intikaaf hein eh? mooy kañ lay dugg ci bërëb bi muy intikaafe ak kañ la fay génn ma ne luy loolu ma ne waa ji nga xam ne dafa nizar nga man damay intikaaf bu ma yàlla defalee lii wala boog dama intikaafal yàlla du eh, suñu boroom fukki fan hein mooy anak kañ kañ la mën a génn ak kañ lay dugg léegi mooy léegi ñu jël exemple bu gën a simple mooy bu dee ne koo xam ne dana may intikaaf dix jours yu mujj yi ci koor gi dix yooyu kañ lay tàmbali hein loolu boroom xam-xam yi rahmatullah dañ ci wuti ñenn ñi dañ ne day dugg moom après bu jullee fajar waaw bu jullee fajar ci lay kàpp ci lay commencer ci lay commencer te loolu mooy waxu ku mel ni ñoom imaam al-Awzaa'i kanta al-madaahibul arba'a ñoom dañ ne juste avant jant bi di so mooy timis di jot ci lay commencer ci vingtième jour bi waaw ci lay commencer dugg ñu ne parce que lële yonent bi aleyhi salaatu salaam xadiisu sayyidatu Aïsha radiyallahu anha bi nga xam ne di wax ne ah moom se yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ne kaana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ya'takifu fil ashr al awaaxir min ramadaan mu fa kuntu adribu lahu xabaa'an fa yusalli subha thumma yadxulu yadxulu mu ne yonent bi saa saam da doon intikaaf ci diis yu mujj yi ci Ramadan nee dama ko doon defal benn tànt ci gannaaw kii la doon nekk ci côté ci jàkka ji foo xam ne ci lay nekk nee na mu jullee pas ci gannaaw sax ndax mais euh, loolu boroom xam-xam yi dañ naan loolu moo gën nag ut foo xam ne yow fa ngay nekk nga xam ne doo ñeneen ñi duñ la déranger bu dee yeneen yi façon comme mu jullee farata yi ba pare yeneen façon jaamu yàlla yi ñeneen ñiy def ci jàngaleek yu mel noonu waaw bu dee ne yow daa fekk dala fekk ci loo xam ne loolu mënoo ko assister mais loolu mooy di ut xam-xam ci jamono jooju it façon jaamu yàlla bu wéeréeréy la waaw mooy da bóole boole yépp nee na nag dama ko doon defal lool bu jullee suba rek mooy bu jullee fajar rek daal di ci dugg ci foofu commencer i'tikaaf yi loolu mooy teg talbale sauf ko waa jumhur nag hein ñoom dañoo interpréter affaire bi dañ ne début guddi gi la ci dugg la dugg ci jàkka ji waaw waaye dafa wéet foofu la ci tànt boobu après suba lool kese la mais mu ngi woon ci jàkka ji début guddi gi voilà loolu la quoi waaye daal insha allah mooy ku ku ku ku def li waa jumhur wax ihtiyaatan hada xayr waaye nag ku jàpp ci xadiis ah, eh, bi noonu it ni lii laay def kooku it manuñ ko nekk après fajar ju jullee fajar rek commencé kooku it mënuñ koo wax ne ko li nga def nag du noonu voilà loolu daal euh, loolu daal euh, du lu ñuy mën a wax waa ji nag ne ko nag ah mbir mi du loolu li nga def du noonu bu ciy génn nag nga ne ma waa bu ciy génn dañ naa la bu dee wax ju njëkk ji mooy bu après fajar lay génn rek bisu it jouru korite ji bu jullee fajar lay génn waaw léegi bu dee deuxième wax bi muy waa jamaahir min al madahibil arbaa ñoom mooy après bu jant bi sowee ci dernier jour ramadan bi lay génn léegi nag ginnaaw loolu ana mooy aajo ji ñuy wax ci këne ci intikaaf lool kesee ko fu mën a génne lu man da nekk lu man da ñàkk loo xam ne lu man da ñàkk vraiment mooy tax mu génn fa ne voilà mooy ki ngay i'tikaf en fait daway xam ne mbir mi mooy du bu ko neex lay génn mooy lii nag ki mu concerné mooy ki nga xam ne moom dafa i'tikaf lu ëpp koo xam ne dafa fas yéene i'tikaf lu ëpp comme li ma la wax sànq ki nga xam ne day dem jàkk ne man yi fas naa yéene ni ma fay nekk ba ni julli ji paree ma génn loolu lépp maa ngi ciy yéene itikaaf xam nga kooku moom lii concerné wu ko mais benn fenn la koy concerné mais bu dee dafa dem avant yu julli mu nar a génn ay diwu wuyu ay téléphone fii yoo xam ne leer na ko ne ay waxtaani képp la du urgent du dara mu nar a génn jàkka ji wala bon gis na benn copain am fële xaaral ma dem sax génn jàkka ji waxtaan ak moom mooy waajooj loolu du ko man ndax moo moo nisaroon moo nizaroon moo nizaroon ne day intikaaf moom moo nizaroon ne day intikaaf kon nag loolu da koy respecté léegi kon mooy moom kii intikaaf kooku du heure bu ko neex lay génn ah. waaw lu dul ci loo xamante ne nii manu la ñàkk ah ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam lenn rek ko doon génne mooy xaajatu insaan comme li imaam sayyidatu Aïsha wax ci xadis boo xam ne muttafaqun alayhi la mu ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idaa takafa yudni ilayya ra'sahu fa urajjiluhu wa kaana laa yadxulu al-bayta illaa li xaajati al-insaan mu ne yonent bi aleyhi salaatu dafa nekkoon bu ma soona intikaaf dama doon jegeelal jegeeñal boppam waaw ma nekk sama néeg mu nekk ci jàkka ji yooral ma boppam bopp bi fa urajjiluhu mag koy peñeel waaw loolu yëpp ci bon bon bon euh, doxalin la mooy ndaw si man nay peñe loolu sunna la di peñe boroom këram waaw di ko diwal waaw di xool ndax yére bi poussière na ndax bii war nañ koo mën a changer waaye bàyyi rek bàyyi noonu rek taluñu ko sax yooyu nag baaxul waaw yooyu nag baaxul moom gis nga sayyidatu Aisha nee na même ci intikaaf sax yonent ma la saa doon intikaaf di ko yooral bopp bi moom mu nekk néegam mais yonent ma la saa saa nekk ci jàkka ji mooy génnul la mu ne wa kaana laa yadxulul bayta illaa li xaajatil insaan doonul woon dugg nag ci kër gi jóge ci jàkka ji lu dul aajoog doomu aadama waaw waaw loolu mooy li nga xam ne laa budda minhu laa budda minhu mooy lu man da ñàkk voilà mooy aajooy doomu aadama mooy ngir dem ci wanag wi moo tax imaam ibnul mundir mu ne rahmatullah aley ajmaa ahlul ilmi ana ala anna lil mu'takifi an yaxruja min mu'takifihi lil ghaa'iti wal bawl wa li anna haadha mimma la budda minhu wala yumkinu fi'luhu fil masjid falaw batala al i'tikaafu bi xurujihi ilayhi lam yasihhu li ahadin al i'tikaaf waaw léegi mu ne moom imaam ibnul mundir ajmaa ahlul ilmi waa boroom xam-xam yi dëppoo nañu ñoom ñépp consensus communautaire que ne ki nga xam ne mooy mooy def intikaaf moom mën naa génn fi muy defee intikaaf ci jàkka ji ngir aajooy doomu aadama joo xam ne ci wanag la waaw moo xam ci raib wala ngir tuur ndox wala ngir ay ay li nga xam ne mooy dem ci wanag wi dem àll loolu lépp mën na lool yooyu moo ko moom mën na koo génne ndax loolu mbir la yoo xam ne laa budda minhu mënu la ñàkk ci doomu aadama waaw te loolu nit ki mënu koo def ci biir jàkka ji ci biir jàkka ji fi mu nekk place bi ñuy bërëb bi ñuy jullee loolu mënu ko faa def léegi nag leen am na bu dee ne jàkka ji am nay toilette foofu lay dem bien sûr léegi du fa bàyyi toilette yooyu nag di dem këram déedéet ndax maa ubiha li darura daru bi qadariha lépp loo xam ne dañu ko daganal parce que lu manu la ñàkk la parce que nit ki manu la nekk ci jàkka ji bëgg euh, bëgg a tuur ndox ñu naan ko malgré tout parce que intikaaf bee tax toogal fii naqam bi di toj muy muy muy daanaka mën naa def tuur ndox ci jàkka ji loolu taxul ñuy wax loolu kenn waxu ko léegi nag comme dañ koo permettre woon mu dem ci kër gi léegi mooy jamono yooyu yonent ma lay saa saa bu doon dem ci kër yi mooy biir jàkka ji foofu noonu ëttu beeg yooyu amul woon foo xam ne ay toilette la. kantaa ñun léegi am na ko mooy yow manoo ko fi bàyyi naan sama kër ci côté jàkka ji la ne yonent ma lay saa saa këram la doon dem ma dem këram mooy ne parce que jàkka yi amul woon toilette fenn ci ci enceinte jàkka ji. léegi nag am nañ ko mooy kooku kon ci jàkka jooju lay ci enceinte jàkka ji fi toilette yi nekk fa lay dem waaw nag loolu dañu di beneen wax waaw ah. waaw mooy moo tax imaam Ibnul Munzir ne nga ne ko mais kon kay mais li muy lekk nag na lekk it ah <laughs> la ah. waa ju xiif na a daayif kooku foog mu lekk intikaaf bu dee waa ji dix la léegi li muy lekk lu muy def dañ naan ko su waa ñu indil ko ko bu dee amul ku ko indil hein bu dee ne amul ku ko indil loolu condition la de bu dee am na koo xam ne bu dee tey waa ji nekk ci jàkka joo xam ne mën nañ fay livrer ay pizza te loolu lay lekk mooy day day day commander du génn ah du génn naan damay dem ci tacos bi ci ci waa ji jaay euh, forox caaye bi neex bool bi dem foofu déedéet yow neex bool bi bu dee ne man nga koo woo ah kër waaw kooku mu ne wana nga wax ko daldi di commandé kooku nga wan koo indi kooku yow yaay da ngay toog fi nga ne ah mu indil la ko livré lu ko ci buntu jàkka ji nga jël doo génn léegi nag bu dee na nag yooyu yëpp man la nekk fii moom loolu amu fi ay wootee commandé gars yi ñaar jël si ko bu boobaa amul kenn koo xam ne man na koo jëlali bu boobaa moom day génn ndax lii nga xam ne moo ne woon la ne woon xikma sagesu ñu permettre woon ko mu génn ngir aajooy doomu aadama ci wàllu tuur ndox ak dem àll. loolu moo nekk ci aajo goo xam ne dakoy koy aajow lu mu lekk kanaan comme que amul ku ko andil manuñ ko koo livrer amul ku mën a yónni amul mag sax koo xam ne mën na koo dimbal jëlil ku ko bu boobaa moom moo koy jëli waaw moo tax imaam ibn al mu ne wo fi maanaahu alxaaja wa fi maanaahu alxaaja ilal makuuli wal mashrub lam yakun lahu man yatihi bihi falahu al xuruju ilayhi ida xtaaja ilayhi wa ida bagatahu l qayu fa lahu an yaxruja li yataqaya a ah, xaarija al masjid wa kullu ma la budda lahu minhu waaw wala yumkinu fi'luhu fi l masjid fa lahu al xuruju ilayhi wala yufsidu i'tikaafa wa huwa alayhi ma lam yutal voilà léegi nag mu ne moom imaam ibnul mundir mooy liñ wax sànk la wax mooy ci maanaawu kën ne yeneen tubaab yi saa saa génn lu dul ah wa kaana laa yadxulul bayta illaa li xaajati insaan doon woon dugg ci kër gi lu dul aajo doomu aadama ci dem woon ak yooyu léegi nag mooy loolu beneen côté bi mooy li nga xam ne manu ñàkk muy ci wàllu lekk bu dee amul ku ko andil te amul kenn ku ko livré bu boobaa moom mën naa génn ngir aajo gum ko aajowoo bu dee it mooy am wocc da ko da ko da ko mu yëg wocc gi ñëw loolu xam nga ko duñ ko def dangay itikaaf de woccu ci jàkka ji ngay def non non vomissement ci jàkk ji déedéet kooku day gaaw jóg day gaaw jóg ak ay ruwaaf ak yooyu yëpp nga xam ne bakkan bi di buri di sotti deret yooyu yëpp day génn waaw yooyu yëpp te loolu du yàq intikaafam bu fa yàggul nekk fa nag raxas ko ba pare nag naan way saa gaa yi ndeg yéen noonu namm naa leen nag de waaye yéen neen ah may sa baraada bii ngay def moom xanaa du pare nga ne ko noo xaaral cinq minutes rek mu toog fayal waxtaan kooku intikaafam yàqu na waaw waaw ba mu ko raxasee daa waroon a ñëwaat du fa nekk di xaar yi lëwal nii saa nii waaw bu fi xaar lëwal bul xaar deuxième kon lépp loo xam ne daal hein aajooy doomu aadama la te manu koo def ci jàkka ji kooku mën naa génn mën naa génn waaw mu ne moom imaam ibnul munzir rahmatullah alayhi mithlu mu ne wa kadhalika lahu alxuruju ila ma awjabahu allahu taala alayhi mithla man ya'takif fi masjidin la jumu'ata fihi fa yaxtaaju ila xurujihi li yusalli al-jumu'a wa yalzimu as-sa'ya ilayhi as-sa'yu ilayha fa lahu alxuruju ilayhi wala yubtilu i'tikaafa voilà mu ne imaam ibnul munzir rahmatullah alayhi mu ne nag ki nii mu ne tamit ba léegi ki nga xam ne moom dafa am loo xam ne wa farata la farata la ci moom lu ko buur yàlla war lool war war lu ci kawam ngir mu def ko comme koo xam ne dafa intikaaf ci jàkk joo xam ne du jàkk ju ñu jullee àjjuma àjjuma jot kooku moom dafa soxla mooy day julli ji day génn foofu dem ci jumaa ja waaw te comme que dina dafa war a dox ba foofu loolu yàqul jumaa kiiwul te du yàq kiiwam mais loolu mooy ci kaw ñi nga xam ne dañoo d'accord ne affaire bi booy mën ngaa def intikaaf ci yeneen i jàkkalu dul jumaa de toute façon ki de ci jumaa rek la mën a nekk parce que loolu la ci doon daw mooy boo ko defee ci beneen jàkka te yow sa intikaaf gi war a àjjuma war la faa fekk da koo war a dagg di dem àjjuma ñu ne loolu day yàq intikaaf kon nag li ñuy def mooy ne kon nag mbir mi ci jàkka rek la ci jumaa rek la mën a nekk charte la ci comme li ñu jëlee ci imaam Maalik rahmatullahi alayhi waaw euh, léegi mu am beneen affaire mu am beneen affaire mooy ne fii moo tax sànq ñu nootaloon ne insha allah li gën nit ki moom fekk mu ngi mën a def intikaaf ci jumaa na ko fa def na ko fa def même bu dee ne jàpp na ne moom mën naa def intikaaf feneen ci yeneen jàkka yi waaw ci yeneen jàkk yi te ku mel ni ki imaamal Buxaari rahmatullah alayhi bunt bi mu def moom day jeng jëm ci masala ki këne jàkka ju ne mën nañ ko faa def waaw ci jàkka ju ne mën nañu ko faa def parce que ni mu tudde ni mu tudde buntam la waaw ni mu ko tudde moom <laughs> euh, day wane ne daal moom daal ci loolu la gën a jéng kene kene euh, kii nu mu tudd foo la neex mooy jàkka ju ne mën nañ ko faa def jàkka ju ne mën nañu faa intikaafe euh, ndax dafa def baabul i'tikaafi fil ashril awaaxiri wal i'tikaafu fil masaajidi kullihaa <laughs> bunt al i'tikaafu awaaxiri ci diis yu mujj yi dix jours yu mujj yi wal i'tikaafu te i'tikaaf fil masaajidi kullihaa ci jàkk yépp i'tikaaf ci jàkk yépp kullihaa dugal yépp mooy jumaa wak yooyu mais nee nañ loolu même bu dee ne loolu moo gën a dëgër insha allah mais nag il faut ñu koy ngay bàyyi xel di ko defe foo xamante ni am na euh, jumaa man nga fa julli jumaa bu dee ne sa intikaaf bi day dem ba lool bu dee ne yow intikaaf bi samdi na samedi nga nga dugg jeudi nga pare kooku moom taxul kooku mën na koo def ci jàkk jële mooy li ñële doon daw loolu dàqu na ci kaw loolu mooy kon ñële seen wax doo doo mooy que kon seen seen charte boobu moom daanaka dootul taxawati ndax àjjuma ji lañ doon daw mooy dootu fa taxaw parce que àjjuma ji amul waaw léegi euh, moo am beneen masala kon gis nañ génn bi waaye li nga li nga xam ne mooy permettre nit kiy intikaaf mën a génn mais tamit kiy intikaaf mën naa ta mën naa gunge nit waaw man naa gunge koo xam ne da ko seet si ci biir jàkka ji mais ci biir jàkka ji seet ko ba a buntu ba te du du ko dépassé ah waaw waaw <laughs> loolu la de ndax kii doon na ko wax sayyidatu Safiya radiyallahu ta'ala anha xadiis bi mu ngi ci saxiixayni mu ne dafa dikkal yonent bi alayhi salaam fekk mu ngi intikaaf mu ñëw seet ko waaw rendre ko visite jàkka ji fil ashri al awaaxiri ci diis yu mujj yi ci weeru koor nee na ma waxtaan ak moom quelques moment après moom mu jóg waaw mu jóg ngir dem fa qaama an-nabiyyu ma'aha yonent ma lay saabsaab jóg di ko gunge ànd ak moom soxnaam ba ni mu àggee xatta ida balagat baabal masjidi ba muy agsee ci buntu jàkka ji benn fi féete buntu kër yaay ummu salama yonent ma saa saa nag foofu la yem moo moom génnul jàkka ji voilà loolu léegi nag euh, moo am beneen laaj mooy ana lan mooy yàq intikaaf bu ñu xamee ne kon lii lépp mën naa nekk ak tamit lan moo koy yàq ak kañ la est-ce que ki nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy ki am mbërëg ki gis ay réglam moom mën naa intikaaf wala déet waaw ah. ah léegi mu njëkk bi première masala bi mooy est-ce que lan moo yàq intikaaf mooy liñ la wax sànq mooy boo seetloo liñ la wax sànq dugal na bi ci njëkk mooy li aay bi wax wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masaajid bu leen jonjoog seen soxna yi ci pëy pëy ci biir pëy fekk yéen a ngi ci biir lan yéen ngi ci biir jàkk yi waaw loolu moom ijmaa la ijmaa la kene képp koo xamante ne boroom xam-xam yépp man jaama amraatu hoo képp ku sëyeek soxnaam ci pëy kooku moom moo takki fam ki yoom nu mu tudd eh, intikaafam yàqu na ndax liñ la wax sànq li aay bi wax léegi loolu mooy bi gën a moom voilà ah léegi moo tax ñu ne la woon mbir mi du laal ci laal ci yaram rek ndax yonent Sayyidatu Aisha da doon peñe yonent ma sa sam fekk ma ci kaaf nekk moom ku amoon ay mbërëgam nekkoon néegam yonent ma sa sam nekk fan ci li nga xamante ne mooy ci bërëbu intikaaf bi ci jàkk ji beneen bu ko yàq it wax nañ ko sànq mooy génn ci loo xam ne aajo bu man da ñàkk bu sharia reconnaître taxul waaw dégg lu ne tëll nga daw di seetaani ndax yow dangaa curieux dégg ko ko soluy tax a génne kooku yow sa intikaaf yàqu na waaw loolu moom intikaafam yàqu na mooy sa intikaaf dagg na bu doon loo nizar la mooy ne yow da ngay recommencer waat waaw loolu da ngay recommencer waat Euh, bokk yi nga xam ne man da ñàkk nag yu baar bari na du lekk ak naan biñ la wax ak dem toilette rek imaginer waa ji bu dee dafa dafa gént ci jàkka ji hmm? wala manu yu génn ci moom mu war a sangu ji day dem sangu ji bien sûr day gé day dem sangu kon nag loolu nag mooy li nga xam ne moo jëm ci côté boobu looloo koy yàq nga génn ci loo xam ne aajo waralu ko boo xam ne bu bu bu bu charia reconnaître waxuñ la façon a aajo yoo xamante ne nii aajo yi aajo yi du du sax aajo yow mooy aajo yoo xam ne kii la man naa ñàkk waaw eh, saa yi xaaral ma dem sama ordinateur bi il était en veille xaaral ma dem fay ko déedéet loolu moom génnewul kenn génnewul kenn way léegi nag mu des leneen masala bi mooy est-ce jigéen goo xam ne day gis mbërëg day gis ay règle kooku mën naa intikaaf walla déet lañ naan la xam nga masala bii c'est sûr que dafa am yeneen masala yu muy sumbi te yoo xam ne moom man da ñàkk ñoo ànd mooy la mooy est-ce que premièrement <laughs> ñi ne woon eh, eh, eh, intikaaf il faut mu ànd ak koor ñi ne woon intikaaf fokk mu ànd ak ak koor waa ji woor hein mooy de toute façon kooku mooy kon lii man waaw mooy loolu la imam madhabu Malik imam Malik loolu la waxoon rahmatullah alayhi am na tamit riwaay bu ñu jële ci imam Ahmad ke moom it loolu la wax wax nañ la imam Abu Hanifa moom ke koor gi ci la mooy pour ki nga xam ne moom intikaafu farata intikaafu farata lay lay doon kooku la la ne woon kooku moom day woor léegi nag mooy kon xam mooy question boobu day posé ay ah, yow yow é eh. kon mooy ki la ne moom intikaf foog mu am koor loolu moom c'est sûr que danaan la kon jigéen gi gis ma rek ko ko ko moom moom ko ko ko ko moom man la man la intikaf loolu moom jarul xel mu rëy ngir trouver solution bi xanaa ah beneen bi mooy comme que intikaf ci jàkk kese lañ koy def hmm? yaa ngi dégg intikaaf ci jàkka mooy surtout question bi war nga koo xam intikaaf ci jàkka keese lañu ko mën a def waaw ku am bërëb moom est-ce que mën naa nekk ci jàkka ji dugg fa ne fa ah ah <laughs> léegi ñi nga xam ne bu dee côté koor gi kon wax nañ la li muy deme hein côté koor gi wax nañ la li nga xamante ne nii euh, wax nañ la ni muy demee mooy ne képp koo xam ne dafa ne fekk mu ànd ak koor mooy ne loolu mu mën a ne parce jigéen buy gis mbërëg du woor kanta masalaay jigéen goo xamante ne ni hein jigéen goo xamante ne ni dafa am bërëb ndax dina nekk ci jàkk ji loolu insha allah li dëgër mooy non waaw insha allah mooy eh, que ne bu ñu ñëw parce que yonent mi alei salaam danoon génne jigéen ñi ñuy ñëw di eh, ci jullika musalla bi bu ñu doon julli it mu ne nañ ñëw waaye bu ñu jege wala yaqribanna musallaana nañ génn fi ñuy kii mais fi ñuy jullee bu ñu ko jege mooy ñu fekke yiiw gi ak xutba beeg yooyu léegi nag lañ doon bañ fële ci jàkk lool ci musalla la musalla bokkul ak jàkk musalla mooy ab bërëb la boo xam ne dañ koo def ngir di fa jullee noonu mais yor du yor àttee jàkka waaw mooy ne eh, amul àttey jàkka foofu la doon wax ne da doon génn lu xale yeeg jigéen ñeeg li nga xamante ne ni mooy ñi nga xamante ne mooy même ñi am bërëb ñu ñëw buñ ñëwee mais da doon wax ne nañu fekk yiw bi waaye bu ñu jege julli ji mooy fi nga xam ne moom la ñuy jullee noonu ci bërëb bi ci saase mais dinañ nekk ci wet bi Ah. léegi nag benn affaire am la mooy loolu nag euh, du boroom xam-xam yépp yépp yépp hein du boroom xam-xam yépp yépp yépp yépp yépp ñoo gis ne kiy gis mbërëg manula intikaaf manula nekk ci jàkk ñi nga xam ne nag ñoo gis loolu ñoom dañuy jàpp ne bien sûr loolu mën naa nekk ñeneen ñi ñi ne moom du du c'est sûr que dañ naan loolu mën da nekk léegi nag mu des benn affaire mais bu may intikaaf lu may def mooy intikaaf jëfi intikaaf mooy la jàngal quran ay sikkar ay yooyu la ak julli mooy façon xeetu jaamu yàlla yu bari ngay defandoo bu la neex waaw mooy l'essentiel mooy nga jël sa xol ak ko ci borom bi subhaanahu wa taala uniquement concentré wu ci jaamu yàlla defal ko borom bi dag dangaa daggoog lépp yow ni nga daggoog lépp dugg ci jàkk ji nii eh, mooy loolu la ni nga daggoog lépp lépp lépp lépp lépp ngir ñëw jublu ci sa boroom léegi ci xas jàng jàngu alquran def ay ay ay azkar yooyu yépp li gën nag mooy ngay boole yépp waaw aljamu baynal husnayn di jàng alquran bari looy julli bari looy looy looy looy waaw yooyu yépp ut xam-xamit yooyu yépp ci la waaw loolu lépp ci ci ci la waaw léegi ci kaw noonu mooy kon war jeexal nañu wàllu li jëmoon ci wàllu intikaaf bi ah jeexal nañu ci li masalay intikaaf bi tasarruf